a'uuzu billahi min ashaytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqiin sayidina wa nabiyina wa xabibina wa shafiina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi wattaabiciin wa man tabi'ahum bi ixsaanin ila yawmi ddiini annahu almaysuur kon ñu ñëwaat ci téere grammaire bi euh, muy grammaire boo xam ne dañ ko yombal euh, kon nag yi weesu comme ni ñu ko waxe woon tey ñu ngi war a gis almamnu'u min as-sarfi ginnaaw bi nga xamante ne nii gis nañu euh, façon yi nga xam ne moom la jeexal jeexitalu baat yi di changer xam ne moom lañ doon tuddee al mu'rab al mabni moom gisoon nañ ko mooy bi nga xam ne fin bi du changer mais biñ gisoon bi passé mooy i'rabul mufradi wal musanna wal jam'i mooy naka la fin wu mot bi nga xam ne singulier la façon changement yi ci mën a am ci fin bi loolu dañ koy tudde i'rab booy conjuguer tamit dañ naan analyser dañ naan la i'rab mooy conjuguer analyser ndax analyser mooy comme analyse grammaticale boobu noonu pas analyse logique ndax boobu mooy boobu moom lu bari ngay jël bii grammatical par mot bii nag i'rab bi mooy liñ ci jubloon mooy fin wu mot ni ñuy changer bu dee dend la mooy mufrad wala mu nekk ñaar muy musanna nan lay changer moo xam bu dee sujet la mooy fa'il ban façon nan la war a mel mais tamit bu dee euh, nu mu tudd complément d'objet direct tamit nan la war a mel yooyu gisoon nañ ko ak tamit al jamono tamit bu dee façon jamono yi am ay jamono muzakkar saalim yooyu tamit gisoon nañ leen ak jamono taksir ak jamono al muannas as-saalim naka la changement yi di amee ci fin bi kon tey nag. Euh, avant avant dernier cours la avant dernier cours bi mooy al mamnu ci jukki bu njëkk bi mooy al mamnu min as-sarfi al mamnu mooy li nga xam ne dañ koo tere ci manaa la jóge manaa mooy tere ne buñ ne mamnu at huna mamnu mooy bu ñuy tere dara fenn dañ naan léeg-léeg da ngay gis gis ñu bind ne fii mamnu après ñu ngi gis ñu def benn dessin buy wa benn sigaret baare ko mooy ne dañuy tere ku fi ku fi tux shurbu duxaan dañ ko fi tere mina sarfi li ñu tere lan lañ ko tere mina sarfi ci sarf léegi loolu mooy lan lan mooy li ñu tere ci sarf sarf euh, ca début ba bi ñuy wax affaire dañ ne woon naxu muy grammaire du rek côté bii rek mais dafa am naxu an naxu as sarf mm-hmm. as sarf mooy li nga xam ne moo jëm ci conjugaison mais est-ce que lañ jublu fii mooy conjugaison mu ne la xaaral ma wax la ma wax la lan lay tekki mu ne day définir li ne kaaru al mamnu' min as-sarfi mu ne yi nga xam li nga xam ne dañ koo tere parce que sarf mooy lu ñuy wëlbati xam nga buñ naan euh, sarafa mooy mooy bu ma naan waa ji dafa am tasarruf ci benn affaire mooy dafa am soppandeku dafa am euh, soppandeku ma am na possibilité soppandeku ci mbir mooy ma koy manipuler lu ma neex loolu mooy as sarf mooy lu may mën di Euh, soppandiku amaa gis mooy di ci def lu ma neex ak tasarruf mais fii nii boo gisee conjugaison ñu naan as-sarf ndax conjugaison da ngay gis ana akaltu anta akalta huwa akala ainsi de ni muy changer ak ana akulu yooyu noonu bu ñu nee mbir mi noonu la mooy day changer ngay gis verbe bi akala la woon mais da gis boo diggooyee ana akaltu anta akalti nga ñëw nga def su ki euh, loolu mooy bi mudaari nga ñëw anti takuliina ainsi de suite nga gis ne ni muy changé mooy dangay wëlbati verbe bi da ngay comme da ngay euh, comme niñ naan euh, kii bi moom da ngay gis tout le temps en général day des mooy racine bi akala dafay nekk mm-hmm. mais da ngay gis ne fin bi wala début bi ni muy changé léegi nag mu ne ko mais est-ce kon li ñu tere fii mooy sarfu boobu la ñuy mu ne la déedéet kaay ma jox la définition mu ne al mamnu li nga xam ne dañ koo mi mina sarfi ci soppandiku wala ci sarf hmm. mu ne nuqtataani day définir huwa al ismu alladhi yajurru bil fathati wala yadxulu alayhi tanwiinun léegi loolu mooy définition bi mu ne huwa al yajurru bil fatxati wala yadxulu alayhi tanwiinun wala nga ne wala yadxulu alayhi tanwiin ñaari possibilité yooyu moo am ci liir wal ismu alladi yajurru bil fatxati wala yadxulu alayhi tanwiinun lii ñun dañ koy liir ndax ni ñuy def cours bi moo mais booy wax arab kuy làkk ni mooy fii nii doo ko liir tanwiin rek ngay wax ndax fu la danga war a taxaw te booy taxaw dangaa war a tax booy taxaw danga war a lan danga war a def fin bi nii sukkoon nga leen di def kon kon mu ne la mamnu min as-sarf huwa ismu mu ne jàppal mooy tur alladhi bi nga xam ne yu jarru bil fatxati moom bu dee euh, xuruful jar yi yiñ gisoon muy ay ala min ilaa fii ak bi ak yi mel noonu bu dee ñoo jiitu tur bi xam nga ci yoon dañ ko waroon a kasra ci suuf maas masque masque suuf masque suuf mais nag bu ñu ko jiitoo ñoom tur bi au lieu ñu masque ko ci suuf kasra ci suuf jaru ko ci suuf nee nag kenn du ko jar ci suuf mais dañ koy jar ak fat fatxa lañ fay def au lieu de kasra mu ne wala yadxulu te du dugg ci tur boobu ba léegi yi ci tur bi tan tanwiinun tanwiin mooy du jël deux masques hmm. comme ma am tu tun tun du dugg ci moom mooy mën na nekk tu mais tun du mën a nekk mën na nekk ta mais tan du mën a nekk ti hmm. la nekk hmm. ndax wax na la lan ne la yajurru bil fatxati dañ koy jar au lieu bil kasrati ndax jar lu ëpp ci jar bu ñu yoon jar kasra lay doon mais fii dalay wan ne ndax yooyu gisoon nañ ko tamit façon yi nga xam ne bi ñuy gis keroog a i'rabul mufrad da am na yoo xam ne kenn du leen jare lan ci suuf bii nii ci la mu ne tur yii nii ñoom kenn du leen kasra mooy ne mooy ne kon ñaari façon masque rek lay jël mooy soit nga fatxaleen wala nga dammaleen jeex na te damma boobu ngay def mooy masque lonk bi mënoo ko doubler fatxa bi muy masque boobu tamit ci kaw bi ngay rëdd noonu ci kaw tamit mënoo ko doubler ci suuf mënu la nekk ndax yu jarru bil fatxati moom dañ koy jar bil fatxati pas par kas ci kasra ci suuf masque suuf mais dañ koy masque ci kaw wala yadxulu alayhi tanwin te moom du nangu tanwin mooy masque boo xam ne ñaar la comme tan tin tun loolu du ko nangu léegi nga ne ko a ah, xaaral leer na leerul jox ma exemple ndax exemple moom bu ñëwul ci yii tam nga jàpp nga comprendre nga nekk comprendre wa hmm. mu ne la kon ay ca minhu joxagul a exemple mais boo bëggee lañ jël màkkata màkka hmm. màkka tur la hmm. mooy màkka dëkk boobu zaadaha llahu tashrifan wa takrima dëkk boobu noonu màkkatu bu ma bindoon màkkatu mooy tur la turu dëkk la hmm. ismu madinatu ismu madina la mooy turu ville benn léegi màkk ville la dootul comme village comme nam do kii nam doonoon temps yàgg yooyu nga xam ne benn kii woon rek ba muy door a tàmbali mais léegi comme dëkk yëpp rek hmm. mooy moo màkka bu ma màkkatu bu ma nee adhabu damay dem ilaa màkkata lay wax du ma wax ilaa màkkati manuma wax adhabu ilaa màkkati non loolu ndax màkka mamnu'un min as-sarf la tur boo xam ne dañuy tere kuy soppande ko mamnu' min as-sarf mooy day du jël du jël jar non jarram doon du nekk kasra te du jël tanwin ndax màkka nag ci tur yooyu la bokk moo tax bu ma nee adhab wala euh, dhahabtu min makkata ndax xoola dafa am dhahaba mooy lan mooy dem dafa am ay kii yoo xam ne particules yoo xam ne buñ duggee buñ ñëwee après dhahaba da lay wan dhahaba lu muy tekki hmm. bu ma nee dhahab dhahaba aliyun ila makkata hmm. mooy dhahaba dem na aliyun ali ila vers mooy mu ngi dem ilaa Makka te la jëm bu ma nee zahaba zahaba aliyun min makkata loolu mooy Makka la jóge ndax min mooy fi may jóge min min barina na lu muy tekki mais min fii mooy fi ma jóge la provenance bu ma nee bu ma génnee fii gis benn waaye ne ko mais benn naar ma ne ko ñuy waxtaan ma ne ko min ay na min ay na jarul ma naan min ay na boo nee min ay na rek moom war na xam li nga wax mooy foo jógee laa ko bëgg mu ma ne min aljazair mooy Algérie laa jógee min boobu mooy mine de provenance bu ma nee zahaba aliyun min makkata mooy ali doone ali zahaba xam nga mooy dem aliyun ali min màkkata manoo wax ndax du ilaa kon da comme que min la mooy dem na jóge màkka mooy dafa jóge màkka di dem fois-ci ndax mooy kon dëkk boobu dafa jóge mais nekkul di dem moo tax yooyu yu jara seet la mooy ay ilaa min yooyu noonu dañuy changer complètement phrase bi boo boo seetluwul nag tem nga tomber par exemple buñ ñu ne woon la ne woon kiiwal ma buñ la ne woon analyser ma man nga juum boo de munoo tekkil ma loolu mooy traduire ma ko boo gisee zahaba rek na oh, zahaba mooy dem na rek nga gaaw kii ndekete yow min bi ak ilaa bi dafa jar a xool bu dee ilaa nga xam ne destination fa ma jëm la mooy foofu la jëm bu dee min nag mooy dafaa jóge di dem léegi kon min bu ma nee zahaba aliyun min makkata mooy ne Ali dafa jóge mag min neew ma min xam nga min moo dugg te min xarfu jar la xar xaruufu jar yi buñ duggoon ci ci tur Makka tur la dañ doon tax ñu kasra ko ko ci suuf ndax noonu lañ koy jar mais cette fois-ci kenn du ko def min makkata laay wax du ma wax min makkati ndax lan li an na makkata min asma min mamnu min lu huwa mamnu'un min as ndax moom dafa nekk loo xam ne dañuy koy tere mamnu'un min as-sarf la moom ilaa bi it bu ma nee daraba aliyun ilaa makkata tamit laay wax inna awwala baytin wudi'a lin-naasi lalladhi bi bàkkata li alxuraan wax ndax màkka dafa am yeneen tur bàkka bàkkata tamit mook màkka benn la ndax bàkkata ndax jabaabira yépp mooy kii gaa yi nga xam ne ay bandi lañu di jaay ne ñoom sawaay dañoo dañoo ay criminels yooyu nga xam ne dañuy jiite nit ñi di di di di di seen kaw di def lu leen neex ñoom bu ñu ku ñëw màkk rek mooy foofu sawaay sa bakkan la ñuy suul ci suuf si mooy dañ la fay toroxal comme niñ defoon Abraham loolu moo tax bokk na ci li tax ñu ne moo tax ñu tudde ko bàkkata moom jabaabira yi comme genre abraha gi yëpp di leen di lijjanti buñ fa ñëwee moo tax it xaraami tey tamit bañ fa ñëwee it noonu la woon ñoom ña sàccoon pierre noire dem fële nag vingt ans ñu sàcc pierre noire gaa yooyu noonu waaja ba mu yéegee ca kaw kaaba ganaan ay na kii wag ay ay tayral ababil ana yéen a xëy kii yi ngeen doon wax dafa jekki ci kaw lu jóge rek wadd ci suuf mais lool li ci des mooy yóbbu nañu xeer bi ndax ya ndax léegi nga naan mais mais mais mais xaaral yéen màkk ba fa gaa yi newee fiir yi bañ fa nekkee moom Abraham moom moom moom diine chrétien la nekk jamono yooyu diine ju baax la woon diine jooju kay moom moom mu nekk ci ñoom ñuy moom mu gëm ne yàlla moo ñii moom gëmuñu yàlla wala boo ay xërëm lañuy jaam yàlla duma kële nga xam ne moom daa gëm yàlla ba pare ndax protéger dëkk boo xam ne ñiy jaamooy xërëm ma fa nekk dañ laan la noo yàlla protéger wu ko ngir ñoom mhm. yonent bi sallallahu alayhi moo doon waa jub moo tax yooyu dafa bokkoon ci màndarga yi wanne ci ci yi wanne mu ngi ñëw loolu la yàlla doon préparer léegi nag comme ko jullit ñi am nañ doole am ñoo yor Makka mais yàlla du leen defal yenn yi na koy defal seen bopp. bu bu bu juif yi doon toj baytul maqdis buñ ciy dóor bomb muy daanu loolu yàlla du def dara ndax loolu yéen jullit ñi yéen a ko war a resile gi voilà boobu yonent bi sallallahu moo doon waaja dafa bokkoon ci liñ naan irhasat euh, mooy bu daray waaji ñëw liñ naan lancement bi film bi ñëwagul loolu pour wan ne am na luy ñëw lu rëy lu war a ñëw ba moo tax fii ku fi nar a ñëw rek nar fay def dara rek après yàlla du koy duma mais comme que léegi ñu moo tax gaa yi yóbbu yenn waa xaraami bay nga xam ne ñoom par exemple bàkka lañ ci soxla woon hmm. mooy li alxuraan wax inna awwala baytin dëgg-dëgg mooy néeg bi nga xam ne ci lañuy jaamoo yàlla jàkk ju jëkk alladi bi nga xam ne wudi'a linnaasi la yàlla teg ngir nit ñi nit ñi di ko jaamoo foofu bokku nga xam ne comme ni Abu Dhar radiyallahu la laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ana ban ban jàkk lañ njëkk a def ci kaw suuf moo njëkkaan ci kaw suuf mu ne ko mag tàmbu yi mu ne ko après ban mu ne ko mag masjidul aqsa mooy mosquée bu Jérusalem bi am na ko yàlla génne ci loxoy juif yu yiis yi dëkk boobu yépp mais nag yàlla bu koy delloo ci loxo jullit ñi day fekk jullit ñi ñoom ñu dellu ci yàlla d'abord bu ñu delluwul ci yàlla lu xew juifs ko ñoom ndax yàlla dafa am ay loi yoo xam ne ci kaw suuf noonu la principe yoo xam ne noonu la mbir yi di doxe ñun mérité wuñu ku mel ni Seydina Omar radiyallahu ta'ala ñu jiite jamono ji mérité wuñu musulmans yi ils ne méritent pas d'être dirigés par Seydina Omar radiyallahu anhu mérité wuñu sax ab Salahuddin al Ayyubi di ñu jiite moom mi nga xam ne bi bi croisade yi nangoo Jérusalem moo ñëw nanguwaat ko ci ñoom duma leen dàq leen kooku sax ñun amuñu mérite ku mel noonu jiite ñu ndax l'islam sawaay foo dem mu ngay jooy kenn talatu dirigeant yi ñoom jàpp nañ ne lu neexul tubaab bi moom jarul def seen diine jaralu leen lu bari jullit ñi koo ci gis ay télénovela moo film ay ay Luz ñooñu lañ topp rekk di dem ay Plus belle vie yooyu ak yoo xamante yi gën a teeraateer ci seen diine ñu ko jàng waxatuma laa dee ñuy toog sax di ñaan yàlla ndax yàlla génn leen ci situation bu ñuy ñaan économie la ñuy ñaan na seen poos dox mais yàlla na ma yàlla defar sama ngëm di gën a dëgër delloo jullit ñi ñu nekk ci lislaam ba situation bi nii mu demee nga xam ne ay ay pays yéeféer ñoo jiite monde bi mu deñ ba ñu jullit ñu jiite ko lool lool lool lool am na jullit bu koy ñaan bari hmm. kooku mérité na dara kooku kooku kooku bu dee nii yëg mel waaye ma ne absa ci loxo juif yi lay yem te sax demagul gisaguñ dara bu yàggee dañuy toj affaire bi dañuy toj foofu def fa lañ ko bëgg a def te kenn du ci man dara ku ñaan it dara la yàlla dul nangu comme li yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon kon Abu Dhar radiyallahu ta'ala anhu la laajee yonent bi sallallahu alayhi wasallam dana ko ban njàkk la njëkk a tabax mu ne ko la njëkk a def ci kaw suuf mu ne ko màgg mu ne ko bu ci tebu mu ne ko al masjidul aqsa muy bu Jérusalem bi nga xam ne fa naka yonent yi alayhim salaatu wassalaam ñoom foofu presque moo ne woon seen siège hmm. ko dale ci maam Seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam jëm ba ci après ay yonent yàlla Suleymaan Daawudu ak Suleymaan ak ñeneen ñi ba ci yonent yàlla Isaa alayhi ala nabiyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam ñoom ñëpp foofu lañ ñëwoon mu ne kon boobu mooy deuxième mosquée mu ne ko léegi seen diggante nag mooy ñaata année lañ rawante mu ne ko 40 kon defar nañ Makka tabax nañ day mosquée boobu bu nekk Makka Kaaba gi def nañ ko fa so 40 ans après ñuy door a defar al-Aqsa kon inna awwala baytin exemple bi lu ci soxla woon mooy bi bakkata tabaxul bi bakkati inna awwala baytin dëgg-dëgg premier néeg jàkka wudi'a boo xam ne teg nañ ko linnaasi ngir nit ñi ngir ñu fay jaamu yàlla di ko fàttalew sa def yi nga xam ne yooyu la bëgg di fa bàyyi yim tere lan la mooy bi nga xam ne bi bàkkata moo nekk bàkk fii muy kaaba yi te bi bàkkat yi ndax bàkkata mooy màkkata benn lañu hmm. mooy ne loolu ci mamnu'un min as-sarf la kon exemple la ngoog léegi nag ñu ñëw moom ñu continuer li waxoon mu ne kon li mu waxoon dane mamnu min as-sarf muy définir mu ne huwal ismu mooy tur bi nga xam ne alladi bi nga xam ne tur bi nga xam ne yu jarru bil fatxati buñ koy jar fatxa koy jar wala yadxulu alayhi tanwin te du nangu ñaari maska tanwin tan ak tun du ko nangu mu ne minhu bokk na ci ci tur yooyu hmm. maakaana alaman ghayra arabiyyin maaloo tour ba nga xam ne moom ma nga xam ne tur ba nga xam ne kaana dafa nekk mhm. dafa nekk alaman alam ismu alam mooy pronom non pré mooy bi tur turu nit prénom ah, voilà prénom mooy turu nit comme bu ma nee Moussa Ayman Georges mhm. euh, Alexandre Alex ñooñu comme Henriette ñooñu ay ismu alam la mooy asmaa u alam mooy ñoom tur moo koy tudd prénom la hmm. bu ma nee euh, yusha'u yusha'u loolu tur la hmm. mooy yooyu mooy ismu alam kon mu ne bokk na ci mamnu' min as-sarf ma kaana alaman ghayra arabiyyin yoo xam ne ay prénom lañ mais du duñu ay turi arab mooy ne tur bi racine tur bi du jógewul ci arab hmm. mu ne la exemple ibrahimu wa ishaqu ibrahimu xam nga ibrahim du turu arab hébreu la ishaqu tamit du turu arab moom c'est pareil turu hébreu la euh, mooy ibraniya ñoom ñii tur yi ñoom mamnu'un min as la moo tax bu ma nee marartu moo romb naa bi bi xarfu jaral la ci yoon lii ñëw tur wi ñëw ci moom ci suuf la bi ibrahima laay wax duma wax bi ibrahimi déedéet marartu bi ibrahima laay wax bu ma nee tamit euh, daraba non bu ma nee kii darabal muallimu ibrahima laay wax boobu garaawul ndax complément d'objet direct mansuubun bil fatxati lay doon boobu ibrahima mais bu bidu gi ay ala yooyu moom du ma wax ibrahimi mais ibrahima lay wax te tamit manuma wax ibrahimun jaa ibrahimun comme li may wax jaa muhammadun loolu manuma ko jaa ibrahimu laa mën a wax wa id yarfa'u ibrahimul qawaa'ida minal bayti wa ismailu ismailu tamit ci la mhm. ndax tamit ismail du turu arab mooy même bu dee moom mooy maamu arabe yi après. Mm. Euh, yenn façon arabe yi. Mm. ndax arabe yi dañu am ñetti façon kii xeetu arabe. arabe yi nga xam ne dañoo yàgg existé tu amatuñu sax. Mm. am ay arabe yoo xam ne ñooy euh, ay kii lañ ñoom mooy mooy ñi nga xam ne ay arabe yi neen lañ après waaw arabe yu yàgg yi yàgg yi. ñi nga xam ne ñoom iblis dafa amaat yeneen façon arabe yu am dernier bi nag muy al arabul mustaariba yi nga xam ne ñoom dañoo métissé mooy ñi ñi nga xam ne ci sayyidina ismail alayhi salatu wassalam lañ jóge te ci ñooñu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam bokk ndax sayyidina ismail du xam nga loolu sax daanaka du waa Jurhum ñoo doon arabe yi. Hmm. arabe ñooñu ñooy arabe kii yi li ñu doon wax bu doon tey dañ naan français de souche. Hmm. dañ dañ naan arabe de souche. léegi bi bi Seydina Ismaïl alayhi salaatu wa salaam amee ci ñoom soxna deuxième soxnaam bi. Hmm. ba mu am ci ñoom njaboot ci njaboot ñooñu noonu ci la mujj gi waa Quraysh ñu bari ñoom ñépp ak yooyu nga xam ne surtout maam Ibrahim lañ Ismaïl tamit Ibrahim ci la yonent bi sallallahu alayhi nga xam ne kon ismailu moom it ci la manuma wax is marartu bi ismaili déedéet marartu romb naa bi ismaila laay wax wala manuma wax tam ismailun jaa ismailun loolu it manuma ko isxaqu tamit c'est pareil kon tur yi yii ñooy lan mooy premier euh, catégorie bi nga xam ne ci mam noo mina sarf mooy maakaana tur yoo xam ne dañu nekk alaman ay prénom ghayra yii yoo xam ne seen cosaan du arab moog yuusufu tamit ci la bu ma nee jaa a yuusufu manuma wax jaa a yuusufun déedéet manuma ko tanwin marartu bi yuusufi man da nekk marartu bi yuusufa laa mën a wax walamma daxalu daxalu ala yuusufa te waxul te ala xarfu jar la kon bu doon turu arab la yuusuf yi ngay wax mais du turu arab kon yuusufa ngay wax lool tur boobu mamnu'un min as-sarf kon loolu mooy premier catégorie bi mu ne minhu bokk na ci ba léegi ci mamnu' min as-sarf yi ginnaaw maa kaana alaman ghayra arabiyyin yoo xam ne prénom la bu dul arab mu ne maa kaana deuxième bi maa alaman alaman mu'annatha maa kaana alaman mu'annathan maa tur boo xam ne kaana dafa nekk alaman muy prénom mu mais mu boo xamante ne nii bu bu jigéen la comme mu ne exemple fatimatu fatimatu maryamu hamzatu euh, waaw kay gisoo ci suuf dafa def maakaana alaman boo xam ne dafa nekk prénom mu annasan boo xam ne dafa jigéene mooy turu jigéen mu def entre parenthèse aw maxtuuman bi taa itta bi taa bi taa itta niis wala mu jeexe mooy tur bi jeexe taa ut ta niis ndax loolu mooy tax Hamza ndax Hamza turu góor la mais comme que taa ut ta niis la jeexe mooy taa boo xam ne taawu taa boo xam ne taa maftuuxa mooy bu tëju mais maftuuxa mooy bu tëju mooy bu ron boobu mais nag du jigéen mais góor la comme Hamzatu Hamza wala Usaamatu ta marbuuta waaw ta marbuuta ta marbuuta mooy bu tëju ta mooy ta bu comme ah ba ta bu may jàng noonu ta mooy ta maftuuxa ta marbuuta mooy taa bi def nii comme Aïshatu hmm. taa boobu di jeexe noonu day tëju wala ma ne fataatun non fataatun kii la fi kii nu mu tudd euh, euh, mooy canal comme xanaatu Suisse Suisse wala ci Égypte xanaat boobu taabu tëju lay jeex léegi euh, nu mu tudd mooy taab yi taab yi mu ne maakaana mooy taaboo xam ne taab taaboo xam ne moo boo xam ne tuur boo xam ne taa la jeexee taa bu tëju hmm. comme aïchatu mu ne la exemple fatimatu mooy tur bii xam nga fatimatu maakaana alaman mu am na tan ci lay dugg mooy prénom féminin moom it kon lan la mamnu'un min as-sarf kon bu ma nee fala bu ma ne woon daxala wala daxaltu ala fatima ta laay wax du ma ala fatimati mooy dugg naa dugg naa dem naa seeti fatima mooy mooy dugg naa fi mu nekk ndax arab bu ne daxala ala mooy comme rek dugg naa fi mu nekk seet si ko mhm. mais foofu du ma ne daxaltu ala fatimati daxaltu ala fatimata laay wax ndax moom mamnu'un min as-sarf kat jar xar buñ ko waree jar fatxa lay doon te bu ma nee jaa a du ma wax jaa a fatimatun jaa a fatimatu laay wax ak maryamu mu ne maryamu maryamu moom it ci yooyu la bokk maakaana alaman mu annasan mooy boo xamante ne nii dafa nekk alam prénom boo xam ne prénom prénom boo xam ne dañ dafa dafa jigéen moom ci yooyu la bokk euh, mooy Maryam boobu it bu ma nee daxaltu ala Maryama laay wax bu ma wax daxaltu ala Maryam yi. Euh, xam naa suuratu Maryam sax am na lu mel noonu. non boobu waaw mais mais bu doon ton ala Maryama mooy lépp lu ko war a kasra kasra bi fatxa lay doon Maryama laa wax du ma wax yi Maryami te tamit manuma wax jaa at Maryamun déedéet jaa at Maryamu laay wax beneen exemple bi mu joxe mu ne Hamzatu mooy Hamza bii turu góor la mais kon mooy lim ne woon aw maxtuuman bi taa it ta'niis wala mu jeexee taawu ta'niis mooy taa maf marbuuta bu jeexee comme ni may amee Aïshatu taa boobu di jeexe noonu loolu lañ naan dafa jeexe taa mu takniis mooy ne taa bi boo gisee à première man nga juum foog ni kon muu bi bu ma bu dee xaw ma muu bi euh, tur bi bokk est-ce que góor la am jigéen xam nga dañ naan la bokk na ci li ngay xàmmee ci arab ni tur bi turu góor la wala turu jigéen mooy taa bi mais taa boobu effectivement taawu ta'nis la mais léeg-léeg dafa am tur yoo xam ne turu góor la mais day am taa bi comme Muawiyatu boobu yet bu ma nee comme xadiis buñ nee wa an Muawiyata la ñuy wax duñ wax wa an Muawiyati radiyallahu ta'ala anhu duñ wax lool wa an Aishata ummil mu'minina duñ wax wa Aishati lu tax waxuñ wa an Aishati te xarfu jar kon ndax Aisha dafa nekk tur alam muannas ndax moom dafa nekk prénom boo xam ne jigéen la te yooyu noonu du ñu jël lan tanwin te duñ leen maas kasra seen kasra fatxa lay doon day mujj doon mu ne la bokk na ci ba léegi kii nga xam ne ginnaaw alam boo xam ne du arab mooy prénom bu dul arab wala bi bi alam boo xam ne jigéen la mu ne beneen bi ci mujj maakaana ala wazni af'ala bépp tur boo xam ne dafa nekk ala wazni af'ala ala wazni af'ala lii nag booy jàng sarf yi mooy bari sarf waaw hadha al fi'lu ala wazni fa'ala wala fa fa'ila wala fa'ula ainsi de suite fa'ala yaf'alu fa'ala yaf'ilu fa'ala yaf'ulu yooyu ci sarf la mais mu ne la maakaana yoo xam ne dafa nekk ala wazni nekk ci niñ ko Euh, balance liñ koy teg yëpp ndax dañuy teg arab yi bu dee euh, sarf dañ naan day mel ni ay balance la tur bu ñëw non kii verbe bu ñëw wala tur yooyu dañuy ñëw dugal la ci benn case ngir xool est-ce que correspondre na ci case bi boo correspondre ñu ne kon kii ala wazni bu dee case boobu fa'ala la ñu ne kii kon hadha ismu wala hadha al fi'lu ala wazni fa'ala moom dafa nekk ki kaasu faala ni ñu koy ni ñu koy peser peser bi ñu ko peser moom faala la tollool mooy faala kon daxala ma ne kon daxala ala wazni faala bii nag mu ne la maakaana bépp tur boo xam ne dafa nekk ndax fii ay tur la ñuy wax waxuñu ay af'al uh-huh. mamnu'un min as-sarf huwa ismu la wax uh-huh. mooy tur la mooy jàppal ne kon fi'l yi bokkul particule yi xuruuf yi tamit bokkul uh-huh. mooy ay ala comme xurufu jar yeeg yooyu bokku ñoom it fii ay tur lañuy wax mu ne kon maakaana ala wazni afan la bépp tur bu nekk ci wazn mooy boo ko boo ko boo ko tegee mu tolloo afan la mooy comme ahma ahmada mm-hmm. benn la mooy bu ma jëlee afan la af maam ah a la maam mada afan la ahmada bu boobaa dama am ahmad ala wazni afala mooy ñoom ñoo tolloo yu mel noonu moom tur yooyu tamit ñoom it duñu jël ñoom ñoom ñoom mamnu'un min as-sarf lañ doon ñoom mamnu'un min as-sarf la mooy ne kon duñ jël tanwin te manoo leen boo leen di kasra fatha mooy doon seen jardo mais kenn du leen maas ci suuf léegi kon mu ne la exemple a'zamu xam nga yii nii tur yi nga xam dañu nekk ala wazn af'ala ñoom ñooy af'alu tafdil hmm. af'alu tafdil mooy superlatif euh, comme bu wane nee euh, yuusufu ahsanu naas wala ajmalu naas yuusuf de ajmalun naasi moo dàq ci nit ñi ajmal boobu superlatif la mooy dama ko teg da mooy mooy superlatif dafa am si ay superlatif absolu ak yooyu mooy boobu nga xam ne mooy moo nekk ci kaw ñëpp ci ci côté taar mooy superlatif la ajmal moo gën a rafet atwal moo gën a njool aqsar moo gën a wala yooyu yooyu noonu ñoom ci tur yooyu dañ loolu noonu ay mamnu'un min as-sarf la mooy manuma leen a tanwin manuma doubler seen tun wala tan te tamit duñ ci mu ne la exemple a'zamu a'zamu mooy ki gën a màgg bu ma nee muhammadun a'zamul wara muhammad sallallahu alayhi wa moo gën a màgg ci mbindeef yi manuma wax manuma wala marartu ala wala marartu bi a'zamil wara lool boobu euh, kii yooyu mooy bu dee tur lañu ñoom bu nekkee ala wazni ndax bu dee fii nii day mën a nekk bu dee akmal comme bu dee afalu tafdil xam nga bii bi comme bu ma nee euh, marartu ala ak boobu mën naa wax akram yi akramal wara ala akramal wara mooy akram yi day mën a nekk hmm. ndax Euh, yii nii mamnu'un min as-sarf bi fii tanwin bi lay bañ mooy du jël tanwin mais tamit du jël kasra mais mais dafa am cas yoo xam ne comme bu ma nee euh, ban exemple léegi moom dane a'zamu a'zamu mu ngi jóge ci azuma mooy koo xam ne dafa màgg a'zamu mu ne moom ci mag kii la min as-sarf mooy duñ jël tanwin ta te lan duñ jël double duñ mu ne azraqu léegi dinañ ñëwaat ci a'zamu azraqu mooy dafa jóge ci az euh, mooy couleur boobu euh, nu mu tuddati couleur bleu non waa bleu hmm. euh, mooy mooy Ahmad mooy Ahmad mooy yii nii par exemple mu ma ne maratu bi Ahmad laay wax mënu wax bi Ahmad yi a'zamu bii bu ma nee marartu comme koo xam ne a'zam la tudd marartu bi a'zama laay wax bu boobaa mënuma wax bi a'zami mm-hmm. mais bu dee mudaafun ilayhi mm-hmm. Euh, comme yii nii bu dee bu dee bu dee dafa nekk superlatif af'alu tafdil ñoom euh, bu dee dafa nekk mudaafun ilayhi bu boobaa day nangu loolu moo tax manaan bi akramil wara ndax la ndax akrami mudaaf la manaan bu dee mudaaf la mooy bu moom rek ak bu dee mudaaf ilayhi day changer ndax même loolu ci ngay dem euh, façon jamono bu ñuy gis Euh, muntahal jumoo boobu it buñ ci ñëwee dinañ gis lu mel noonu mooy bu dee moom rek moo nekk ci fin bi day nekk comme mam min as-sarf mais bu dee dafa am luñ ko annexé hmm. comme baabul manzili buntu kër gi hmm. bu boobaa moom day mën a nekk da ngay gis ñu man koo maas kasre ci suuf ndax li mu nekk annexion alors que bu doon bu doon du annexion moom du ko jël mooy afalu tafdil yi moom dañuy mel noonu mais tur yi bu dee tur yi comme Ahmad yii moom yii moom mooy yi nga xam ne ndax bu ma nee marartu bi ahma bi kii bi ahmada ahmad tur la wala ma ne ayman comme man marartu bi aymana laay wax manu wax bi ay ayman comme ku tudd ay man léegi kon kaat yooyu mooy yi nga xam ne mam min as la bu njëkk bi mooy boo xam ne pronom la burul dul arab comme Ibrahim ak Ishaq bi ci tegu mooy boo xam ne dafa nekk prénom boo xam ne dafa bu jigéen la comme Fatimatu ak Maryam bi ci mujj mooy ma kaana ala wazni af'ala boo xam ne dafa nekk ala wazni af'ala comme a'zamu ak azrahu ak ahmadu duñu jël mi ta duñ leen tanwin comme mooy mi ak qi ak duñ ko jël ahmadi azraqi a'zami noonu te tamit duñu wax anzamun mais ci ay cas yoo xamante am na cas yoo xam ne bu dee afalu tafdil muy superlatif bu boobaa nag day changer euh, léegi mu ne la am si léegi dama lay jox al exemple al munsarif mooy boo xam ne moom day changer fin yi day changer d'abord après ma jox la yoo xam ne mamnu'un min as-sarf fin yi du changer mooy fin yi dina changer lan la ci bëgg a wax mooy ne dina nangu dina nangu te dina nangu kasra après nag ma exemple yoo xam ne amthilatun al-mamnu' min as yoo xam ne du nangu du nangu tanwin te du nangu lan kasra léegi mu ne la al-munsarif exemple daxala karimun moo kon tur bi fii mooy lan karim daxala dugg na kar yi mun xam ma loolu manuma koon am jaa ahmadun ahmadun du ma ko wax hmm. kon daxala dugg na kar yi mun kon damay am double fii kon ma xam ne kon kii mun sarif la boo xam ne moom day te du mamnu' min as-sarf hmm. mu ne la beneen exemple ba léegi tu même tour bi lay jël karim ra'aytu kariman mooy jël na tanwin bu jëlee tanwin tour boo gis mu jël tanwin xamal ne kii du mamnu' min as-sarf raaytu gis naa kan laa gis kariman karim sallamtu nuyu naa ala karimin ci karim mooy nuyu naa karim nga gis ne karimun kariman karimin kon lool mun sarif la mooy boo xam ne moom day jël tanwin te day jël kasra kon karimin ba pare kar yemul sax ci karimin mais dafa def karimin jëlaale tanwa tanwin en même temps léegi mu ne la nag kaay nag ma jox lay exemple yoo xam ne mamnu min as-sarf la mu ne la daxaltu no daxalaat maryamu exemple daxalat dugg na maryamu maryam waxuma fii daxalat maryamun daxalat maryamu ndax moom mamnu min as-sarf la léegi mu jëlaat même mot bi même tour bi mu ne aytu gis naa maryama waxul maryaman xam nga bee daa ra'aytu kariman daxala karimun bii mu ne daxalat dugg na ndax jigéen la mu def at loolu euh, nañ ko ci conjugaison bi maryamu te waxul maryamun ndax mamnu'un min as-sarf day bañ tanwin te kenn du ko kasar ra'aytu gis naa kan laa gis maryama sayyiduna sayyidatu naa maryam gis naa maryama maryam sallamtu nuyu naa ala maryama te waxuma ala maryami loolu mooy exemple yi nga xam ne moo jëm kon ci mamnu'un al mamnu'u min as-sarf léegi mu ne i'rab mooy daa bëgg nga i'rab yi mu ne la sallamtu nuyu naa ala ibrahima nuyu naa ibrahim loolu lay analyser mu ne sallamtu mooy analyser sallam da koy teg ne nga kii ko sallam nga ne fi'lu maadin mabniyun mooy fi'lu maadin la boo xam ne fin bi du changer mooy mabni tu fa'ilun fa'il la mooy sujet bi damirun damir mabniyun boo xam ne tu boobu du changer manuma wax ti wala ta sallamtu ndax si sinon nekkatul man voilà léegi ala mu ne xarfu jar kooku xarfu jar la mooy xuruful jar yi ñu gisoon ala ci mabni moom it du changé mu ne ibrahimu ismun majrurun bil fatxati moom tur la boo xam ne dañ koo jar bil fatxati ci lu tax mu ne li annahu ndax moom mamnu'un min mm-hmm. moo tax kasrawuñ ko jarruñ ko bil kasrati mais bil fatxati mm-hmm. la nag loolu mooy anam léegi la tamaari yi exercice mu ne la exercice mayiz léegi fii nii li ma la doon wax dina gën leer ndax dina fexe nag jox la yoo xam ne doo am mooy fi mamnu min as exercice yi ni muy demee mu ne la mayiz première façon exercice mu ne mayiz al asma al munsarifata min al asma al mamnu'ati hmm. wa bayyin sabab al man'i hmm. mayiz ràññeewal waneel al asmaa a tur yi nga xam ne al munsarifata ñoom dañuy jël tanwin di jël kasra comme karimun kariman karimin tur bu mel noonu min asmaa il mamnu'ati min as-sarfi mooy distingueel dalay jox ay tur yoo xam ne série de ay tur yoo xam ne yépp tur yi mbooloo tur yoo xam ne am na mamnuun min as-sarf am na tur yoo xam ne du mamnuun mën a sarf léegi mu ne la wan ma ban ci yooyu mooy mamnuun mën a sarf ak bu ko doonul mooy tur yi muy waaj a nii te tamit bi nga xam ne da koo doon dafa nekk mamnuun min as-sarf lan moo tax mu nekk mooy bu boobaa day xool ci ñett yi ñoxoon soit day nekk alam tur alam boo xamante ne mooy prénom boo xam ne bu dul arabe wala mu nekk prénom boo xam ne jigéen la wala mu nekk euh, ci si euh, wazn afan la comme ay atwalu ak yu mel noonu léegi kon mu ne la ka kon tur yaa ngi nii léegi nag fin du ko maas ndax day bu commencé kon nit ki day xam naka la kon muhammad après daal bi topp ci ma daal bi daal bi kon yaa koy maas ba pare nga xam nga wane est-ce que moom mamnu'un min as-sarf la wala tuur la boo xam ne dina nangu nangu tanwin bu dee dina nangu tanwin ak kasra kon du mamnu'un min as-sarf bu dee nag du ko nangu yow nga wane ko te tamit nga wax bu dee mamnu'un min as-sarf la lan moo tax ci yan catégorie la bokk kon muhammad ak daal bi daal bi tegu ci daal bi ngay maas wax ndax est ce que mam noo mina la wala du moom bu dee moom la nga wax lan moo tax mu nekk am waa après laam bi ñëw am waa laam bi ñëw laam boobu tamit yaa koy maas mooy dafa taqaloo am waa lii benn tur la benn baat la am waa mooy bële mooy tur tur la bii ñi mooy alal ay alal mm. Mm. jam'u maalun maalun mooy alal al maalu wal banuun ziinatul xayaati dunia amwaal nag mooy pluriel maal mooy mooy alal li wolof nag alal obligé wul mu nekk xaalis rek ah. bien matériel it alal la kon lam boobu am waa lam boobu yaa koy maas ba pare nga wax est ce que moom mam noo mina sarf la wala du moom bu ko doonee lu tax hmm. beneen tur bu ci topp yaqu baa bi topp ci yaqu après baa bi baa bi topp ci léegi boobu tamit yow yaay wax naan yaa koy maas yaay wax est-ce que tur bii nii ci mamnu min as-sarf la bokk walla walla déet bi ci tegu ahma après daal bi topp bi daal bi tamit yow yaay wax fan la féeti hmm. tur boobu ahma daal bi topp ci moom est-ce que mamnu sarf la walla du moom bu ko doonee lu tax beneen tur bi ñu topp makka taa bi topp ci taa boobu tamit yaay wax yaa koy maas te yaay wax est-ce boobu muy makka boobu taa bi ci topp danga koy maas est-ce que mam noonu na sarf la wala du moom baqara taa bi ñëw baqara mooy nag léegi bi ci tegu muy akra mim bi topp miim bi ak ra miim bi topp ci boobu it muy benn baat la boobu it même chose ngay def beneen bi zayna baa bi topp ci zayna tur la turu jigéen boobu it yaa xool ndax man moom sarf la wala bu ko bu ko nekkee lu tax zayna boobu nañ ko zayna dajaa ja dajaa ja taa topp ci mooy ganaar kooku hmm. it est-ce que mam noo la wala dée beneen bi ahsa ahsa nuun bi topp ci mooy bi gën a rafet kari ma taa bi topp ci mooy karim bu jigéen karim bu jigéen moo karim bu ma ko bëgg noor karim ma ko bëggee def jigéen dama ci yokk taa taa boobu lañ ci yokk léegi taa bu yaa koy mas xool est moom mam noon mi sarfi la wala du moom léegi bi ci tegu kar yi miim bi topp ci boobu kar yi kar yi miim bi topp ci boobu it même chose la yuusu faa bi topp ci yuusu bi boobu it yaay xool madrasa après taa bi topp ci boobu it mooy dernier bi kon tur yi da ngay wan laaj nga wane ban mooy mam moom est bu ci nekk mamnu min as-sarf nga ne bii moom la bu ko nekkul nga ne bu moom loolu nag man nga ko def lu gën a yomb mooy mamnu min as-sarf yi nga koy def benn rëdd benn trait ci suuf bi ko doonul nga def double trait pour xàmmee leen léegi boo defee lool bi nga ne nag mamnu min as-sarf la mooy bi nga def benn trait léegi da ngay wax ci catégorie yi ban la ci boob est-ce que moom tur la turu ku dul arabe la prénom turu ku dul la moo tax wala turu jigéen la wala dafa nekk ala wazni afala moo tax mu nekk mamnu moo as-sarf loolu la mooy exercice bi léegi bi ñu tegu beneen exercice bi mu ne udbut xarakata ma lawnuhu ahmaru udbut maasal udbut day tekki takkal mais fii li mu ci jublu mooy maasal takkal xarakata xaraka mooy luy yëngu mais li mu jublu mooy li nga xam ne maa lawnuhu li nga xam ne dafa nekk ahmaru en rouge mooy yaa koy maas la bëgg wax yuusu faa bi ñëw faa boobu yaa koy maas atwa lam bi ñëw lam bi yaa koy maas min haaja raa bi ñëw loolu yëpp yaa koy maas yuusu faa bi kon faa bi ngay maas atwa lam bi topp ci wa bi yaa koy maas min haaja raa bi topp ci ja bi loolu yaa koy maas mooy yuusuf moo gën a njool haaja loolu lay tekki léegi bi ci tegu inna ibrahim miim bi tegu ci miim boobu ngay maas raa filmana miim bi tegu ci miim boobu tamit yaa koy maas annahu yazba xaa bi topp yaa koy maas ismail laam bi topp ci laam boobu it yaa koy maas kon na ibrahim inna ibrahim miim bi tegu ci miim boobu ngay maas raa filmanaa miim boobu tamit yaa koy maas annahu yazba xaa bi topp ci xaa yaa koy maas ismail laam bi tegu ci yaay maas laam boobu mooy ne Ibrahim de alayhi salaatu wassalaam dafa gis ci gént te ne moom da muy rendi doomam Ismaïl alayhim assalaatu wassalaam loolu lay tekki phrase bi ci tegu mu ne inna inna raju laam bi ñëw laa boobu it laam boobu yaa koy maas inna raju laam boobu yaa koy maas bi topp ci jubi kabi raa topp ci raa boobu it yaa koy maas laakinna jad ya laakinna ja après après ja bi daal boo xam ne dafa am shadda mooy bu ñu doublé mhm. ak haa ñaar yooyu itam yaa leen di daal bu ñu doublé ab da taqaloo ak ja bi dafa taqaroo yi non daal bi dafa taqaroo ak ja bi ak jiin après daal bi am shadda haa bi yaa koy maas ak ba raa bi topp ci raa boobu it yaa koy maas hmm. kon inna raju laam bi tegu ci moo yu ne kaaru yi nga war a maas kab après raa bu tegu ci yaa koy maas laakin jad ja après daal boo xam ne dafa am shadda tegu ci boo war a maas ak haa bi topp ci daal bi ak ba raa bi tegu ci daa raa boobu yaa koy maas loolu lan lay teg mooy waa de ku njool la ku kii la ku ku costaud la mooy dafa njool pas njool bële mais kabir mooy ku mag quoi moom moo mag la mais mu ne laakin waaye maamam de moo ko gën mag loolu moom loolu c'est logique mooy nit nit en général maamam a koy mag mais tem nga am maam boo mag loolu dina mën a nekk léeg-léeg comme ku mag nijaayam xam nga day am mooy yow sa yaay day am rakk boo xam ne yow yaa ko njëkk a sa nijaay la mais pourtant yaa ko mag maam nag lu difficile la mu am mais mais man na am mooy mooy imaginaire waa joo xam ne papaam papaam papaay papaam mooy maama mu ngi dund mooy maam ji dafa am doom doom jooj am doom doom jooj am doom imaginer doom dernier fils bi. maaseeg. fekk arrière maamam moom. mu nekk paa boo xam ne guerrier la. <laughs> mooy koo xam ne kaa wala jé ji nekk màgget boo xam ne moom mooy nañ sànni fële. <laughs> far mu am doom nag yoo xam ne léegi moom doom jooju pàppaay papaay xale bi lay doon. <laughs> mooy rakku papaay. voilà bu ko defee xale bi moom même bu dee mag la kële day nekk maamam. mais c'est xam nga loolu <laughs> mais man naa nekk euh, yan ñoo nekk ci yooyu sa mag rek nga mën na mag mag moom naan sama dama am sama mag boo xam ne nag quand même maa moom man sa baay man nga koo mag sa rakku bàpp nga mag mag sa nijaay mag sa maam waaye mag sa baay moom non mag sa baay mën naa mais mag moom la yàlla dogalut en tout mag nekk boo ne Maghreb mooy jeex na kon loolu noonu mooy exercice yi nga xam ne moo jëm ci loolu léegi beneen bi mu ne enrib maa lawnuhu ahmar enrib mu ne analyser maa li nga xam ne law couleur am ahmaru dafa rouge exemple mooy li ngay analyser mooy li nekk en rouge vers phrase bi nag lii la Euh, ci yoon nag waruma koo maas ndax daa bëgg ko maas boobu mu xam ndax kiy analyser dina xam sallamtu ala yuusu après faa bi ñëw faa boobu ngay maas te moom wara chi daa bi topp ci chi bi daa boobu yi yaa koy maas léegi lan nga ciy analyser ala yuusu faa bi topp ci warash yi daal bi topp ci loolu noonu fi commencé ala ba warash yi daal boobu boobu ngay analyser ñoo nekk en mooy sàllamtu kon laatul analyse mooy nuyu naa Yuusuf te nuyu naa Rachid nuyu naa Yuusuf ak Rachid léegi kon loolu mooy li nga xam ne moo jëmoon ci loolu léegi mooy yiñ doon wax sànq comme bi azamil wara yooyu mooy ne cas yooyu dañu nekk cas boo xam ne dafa nekk mudaaf enzam dafa nekk mudaaf ilay mais bu dee dafa nekk cas boo xam ne nekkul ci cas boobu day jël li ñu wax nii ndax comme bu ma nee euh, sallamtu ala akramil wara nuyu naa ki gën ala akramila du ma ala akramal wara ndax lan moo tax mënoo ala akramal wara ndax mudaafun ilayhi mudaaf la mudaaf mooy loolu gisoon nañu mooy annexion comme bu ma nee loxo waa ji yadu rajuli mooy loxo waa ji waa ku góor loxo bi ci kan lañ koy delloo ci waa ji bu ma nee tamit ki gën a bi ci mbindeef yi boobu mooy akram day nekk mudaaf kële alwaraa nekk mudaafun ilay bu boobaa nag mooy règle bi nii lu dox moo tax tur yu mel noonu ba mu des bu dee tur tur la bu nit bi am comme Ahmad boobu moom même bu dee lële euh, bi bi bi Ahmada bi boobu boobu gra bu doon ibnu Ahmada voilà doomu Ahmad boobu du ah, ibnu Ahmadi mm-hmm. non ibnu Ahmada kii doomu ahmad la mooy mais bu dee nag kële yu mel na le moom day ngay gis ne day mujj nekk mudaaf boobu euh, kii bi mu tuddati af'alu tafdil bi muy bi nekk ala wazni af'ala la moom day nekk kasra kasra bi nga koy def ndax lim nekk place mudaaf alors que bu doon ci fin bi la nekk hmm. sallamtu ala a dama laay wax bu doon rek laay azama laay wax mais bi mu nekkee mudaaf mudaaf ilay yi ñëw azamil wara loolu kon loolu moo mais pour l'instant boobu moom mën nañ ko fàtte ndax concerné wuñu li ñu concerné daal mooy ni may xamee euh, mamnu min as-sarf mooy bu nekk ala sighati wala ala wazni af'ala bépp tur bu ma gis mu mel noonu a'zamu akramu ajmalu atwalu akramu wala akbaru asxaru asxaru mooy ki ñu tuuti yooyu yépp damay jàpp na loolu mamnuun min as-sarf la du jël kasra te du jël tanwin euh, kii léegi comme ça su ne comme comme comme ihram bu ñu exemple bu ñu waaw par exemple su nekkee salaamtu ala mu joxe benn boo xam ne moom interdit tanwin la ba mu am wax est que dañuy conserver règle yu ñu jàngoon ci wa euh, waaye suma yooyu ne lu lu luñ masque bu njëkk moom la ñuy wax bu ji wala dañuy jël règle. voilà léegi boobu bu ma amee léegi naa joxe exemple bu mu leer bu ma nee sallamtu ala muhammadin wa ibra voilà ibrahi est-ce que damay wax yow salaaj laaj mooy est-ce léegi comme que muhammadin laa wax mhm. est-ce que kon léegi wax dafa dugg te wa kii de coordination nu de mm-hmm. coordination mm-hmm. mooy day tax may lëkkale ñaari mbir ak mooy ak ci wolof nuyu naa Muhammad ak Ibrahim léegi est que comme que dama ne sallamtu ala Muhammadin dama naan kon dama naan ala Ibrahimin ndax Muhammadin laa wax dañ naan la non non bi bii mooy dox ndax Ibrahim min mam mamnu'an min as-sarf la bu ma nee ma sallamtu ala muhammadin wa ibrahima laay wax loolu moom mooy règle boobu moom ndax loolu lay jariñ moom même bu dee day topp yooyu xam nga ci yoon bu doon sax dama dindi muhammad sallamtu ala ibrahima mooy ni mu doon demee mooy ibrahim yi la doon doon li tax li tax defuma ibrahim yi mooy mamnu'an min as-sarf la lool nag bu dee moom dafa topp ci ta ci euh, xarfu jar bi noonu lay demee bu dee dafa nekk euh, ay coordination tamit noonu lay demee mooy moom moom du changer mooy nu man di dem fépp boo xamante ne nii daal gis nga mu ñu war ko faa kasra du ko doon même bu dee bi ko jiitu bi mu waroon a àndal comme ay atfu atfu ak ma'tuf nga xam ne dañu war a bokk ni ñu leen di maase bu dee moom ci la lu mel noonu moom it du jël moom day règle am lay suivre mais du suivre ko moo tax bu boobaa dama naan sallamtu ala muhammadin wa ibrahima wa yusufa wa ishaqa wa ainsi de suite mais doon wax sallamtu ala ibrahim ala muhammadin wa ismailin déedéet wa ismaila laay wax ibrahim wallahu taala alam kon xam naa lii di ñëw nag kon mooy asmaul xamsa mooy de euh, mooy dernier bi ah. vingt-neuvième cours ci téere bi mooy kon al asmaul xamsa tur ya nga xam ne ñooy juróom mm-hmm. yooyu insha allah mooy pour bii di ñëw bu soobee yàlla yooyu nag yu am solo la tamit moom lay tëj nag bu ko defee après day def benn genre xulaasa xulaasa mooy conclusion mooy damay def genre conclusion boo xam dama ciy résumé affaire xam nga conclusion ci français mooy li nga développé woon bu dee da ngay disserter dañ naan la li nga développé woon ci biir ngay xaw a def benn kii concis yem noonu mais bii xulaasa bi mooy da jëlal da lay tegal affaire yi ay tablo la lay defal yoo xam ne léegi yi ñuy maas domma da ngay xam ñooy yan comme yi def nii mhm. nan la ñuy rafaawe